bari na ñuy wax naan ay bu ñu amoon bu ñu amoon dinañ def lii lii ba ñu amee defuñ ci dara waaw parce que buxlu toppul dugg leen virusu buxlu dugg leen sax dafaa ne woon parce que waxoon naa la alal révélateur de jikko la waaw ñu naan waa ji daa am jikko yu bees amul benn jikko yu bees jikko yooyu mu nga woon fa moom waaw kay gis nga gaa yi détecté mine ci euh, mine antipersonnel yi réew yi am yooyu comme ay Casamance nga xam ne gars yi ci côté femme amoon mooy buñ koy détecté noonu gis ne li ñuy teg jël kii bi affaire boobu bu rombee rek mu ne tin tin tin def benn kii ñu xam ne fii am na benn mine alal nag noonu la mel ci jikkoy doomu aadama waaw waaw mooy ne mukk du loo xamante ne ni bu kenn foog ne alal jee ko joxi jikko joxu ko benn jikko daa fekkoon mu meloon noonu waaye nag feeñul woon dafa newoon en sommeil lava la lava la nan lañ koy waxe l'avarice lañuy wax ak nay qui dormait qui qui somme qui qui était en sommeil en lui ah moom la xam moom la am am dal di yee alal ji loolu la yee mooy nay gi ne woon ci moom alal jee ko yee waaw parce que bala ngaa nay dangay am looy nay comme que amul woon ñépp jaan tey sawaay mu am nag mel ne gaa yi naan dafa am dafa àbb jikko àbbul jikko voilà